farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma fil muqaddima fi faslun fil fikra wa'lam bi anna al-fikra mir'aatun liman aamana bir-rahmaani jalla haythu an idh fikratul fataa turiihi al-hasanaat mustabshiran kamaa turiihi as-sayyi'aat muy wax ba léegi sëriñ bi ci pàcc bi mu def radiyallahu anhu ci wàllu di xalaat ginnaaw wax gisoon nañ bii passé bi mu naan xabaare nañ que xalaat benn saa moo gën jaamu yàlla at boo xam ne da cee néew mooy da cee da cee da cee wéet amu ci. waxoon nañ la lool li nga xam ne moom lañ jëlee ci Mawlaana Ibnu Abbaas te waaye loolu Mawlaana Ibnu Abbaas naka noonu lañ ko jëlee tamit ci al imaam al Hasan ah Ibn Yasaar al Basri rahmatullah alayhi mu ne tafakkuru saa xayrun min qiyaami layla waxoon nañ la lool. al imaam al xaafiz al dane loolu jëlee ko ci Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhu na ko noonu al imaam al ni ko al imaam al Ghazali ci buntu bi ñu la waxoon moom la def kitaabu tafakkur voilà Serigne bi radiyallahu anhu di continuer kon mu ne waalam xamal bi anna al fikra mooy di xalaat mir'atun gis nga xalaat toog di xalaat ci sa mbiru nekk nekku borom bi tabaaraka wa taala waaw paa ci nekk nekku borom bi tabaaraka wa taala moo tax xadiis am na sax xadiis buy wax noonu xadiis boo xamante ne nii bu mawlaana ibnu Abbaas boo xam ne dana yonent bi alayhi salaatu salaam nee na tafakkaru fi xalqillah wala tatafakkaru fi llah fa innakum lan taqdiru qadra mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam tafakkaru dee leen xalaat fii xalqillaahi ci mbindum yàlla mi wala tatafakkaru fillah waaye nag bu leen di xalaat ci yàlla de nekk nekku yàlla lu tax fa innakum ndax yéen jaam yi lan taqdi lan taqdiru qadra manu ngeen a natt borom bi du ku ñuy daj moo taxoon mu doon wax feek bi laa tudlukul absaar waaye xel yi xalaat yi lépp manu la dab borom bi déedéet moo tax la nga xalaat ne moom la loolu moo gën sori borom bi ndax laysa ka mislihi shay moom borom bi tabaaraka wa taala nee na amul lenn lu niroog moom waaw moo tax di xalaat ci waaye borom bi nii la war a mel xanaa li non lool suñu borom moom mu ne déedéet ndax loolu manu ngeen a natt bay takk dayoom moom borom bi manu ngeen ko waaw hadith boobu al ku mel ni ki mm, eh, al imaam Zaynuddin al-Iraqi rahimahullahu taala bi muy def taxriiju euh, euh, xadiis yi nekk ci Ihyaa'u Ulumuddin bu imaam al-Ghazali rahmatullahi alayhi ndax dafa tudd xadiis bi moom mu ne xadiis bii nii axrajahu Abu Nu'aym al imaam Abu Nu'aym moo ko soroo fil Hilya ci téere boobu al-Asbahani rahmatullah alayhi mu ne bil marfu' minhu bi isnaadin da'if ci sanad boo xam ne bu wéradi la mu ne wa rawahu al asbahani fi at-targhib wa at-tarhib min wajhin akhar asah min mu ne al asbahani soloo na ko fi at-targhib wa at-tarhib ci beneen wàll boo xam ne moo gën a wér nag wàll wi mu ne na ko noon rawahu at-tabarani fi al-awsat yi mu ne imam at-tabarani it soloo na ko ci téere boobu al-awsat wal bayhaqi wa imam al bayhaqi fi shu'ab mu shu'ab al iman mu jëla ko ci hadith ibn umar radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa wa qaala nee na mu teg ci ne hada isnaadun fiihi nadar mu ne ah sanad bii nag jaar ci ibnu Umar radiyallahu anhu do eh, radiyallahu anhuma mu ne sanadam am na problème am na lees ciy seet nee na ma ne qultu man imam Zaynuddin nee na al-Iraqi fiihi al-Wazza' ibn Nafi' matruk mu ne nekk na ci càllale bi al-Wazza' ibn Nafi' benn waaye loon boo xam ne matruk dañoo bàyyi ay waxam ay waxam ci gàttal jar da dàq ganaar kon nag mu ne mu ne kon xamal ne mooy kon ta mais xadis boobu noonu loolu muy wax loolu la mooy nekk-nekku yàlla mooy az-zaatul aliyya <coughs> lool xal xelaat yi ba borom bi dee borom ci nekk-nekkam intrinsèque nga xam ne amul dara lu ko takk du tur du melo du dara loolu nga xam ne moom la kibaarul aarifiin kibaarul awliyaa radiyallahu anhu bi wax mooy zaatul aliyya boobu kenn amu ci accès non waaw loolu amul benn kenn amul ci accès boobu borom bi képp la tur sax tur buñ koy woowe ay meloom loolu takku ci dara loolu amul mooy az-zaatul aliya waaw loolu moom kenn duñu xalaat waaye mooy ci li nga xam ne mooy meloom yi li mu li mu def yi mu feeñal turam yi nga xam ne moom lay dawal ci mbir yi ngay xalaat xoolal ak borom bi tabaaraka wa ni mu bind benn benn biir mu def ñaari nit daal di ci <laughs> juddoo ñu ñuy woowe ay seex ay jumeaux ñoo bokk benn biir buñ ne bokk benn bés bu ñu génn ah waaye mu def kii lewet lool kii moom nekk ku tàng waaw ngay xalaat xoolal rek almusarrifu borom bi nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy soppandeku ci mbir yi waaw waaw mu def kii mu am lool nga gis kii mu wàccu lool ar ngay gis turam boobu ni mu ko ni mu ko ni mu ci jaaralee ci waaj yi ba yëkkati ko alxaafid ki nga xam ne mooy wàcce waate hmm? mu ngi noonu yooyu lool la kon mu ne waalam xamal ne bi anna al fikra di xalaat mir'atun loolu ab seetu la li man ñeel ki nga xam ne amana dafa gëm bir rahmaani ci borom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande jalla màgg na haythu an waaw màgg na fépp moom borom bi tabaaraka wa taala fépp rek ak màggay ak màggaayam dafay feeñ waaw mu ne lan moo tax ma ne ab seetu la mu ne id fikratul fata turihil hasanaat ndax xalaatu camsi turihi da koy wan alxasanaat yu yu baaxam yi mustabshiran bu ko defee muy bëgg xam ne afit yu baax yi lan moo muy bëgg day bëgg ngir pookaréew ci boppam déedéet day xam ne man de maa ngi sant yàlla alhamdulillah ba mu jaaralee jaamu yàlla yu kawe yi mel ni jullee koor ak dem Makka ak ay yooyu ak yi ma man di dox bokkakat dimbali nit ñi baax yi mu jaarale ko ci mbindeef mu doye di ni mel ma kontaan ci loolu ma borom bi jaarale ci man may kontaan mustabshiran kamaa kenn ni nga xamante ne xalaat day tax muy xalaat turi yi da koy wat as-sayyi'at yu ñaawam yi mu defoon waaw moo tax boo tëddee def sa sa na ba toog ah, waxtaan ak sa ñeganaay yi nga def te noonu nga def bilan lool xalaata la koy may waaw mais tërëx rëx yi dem rek loolu mayu la dara wax jii nag ah al imaam al Ghazali rahmatullah alayhi ci téereem biñ la doon wax muy Ihya Ulumuddin bi sëriñ bi di wax ci baabu tafakkur ba léegi dane wa anil Fudayl jëlee nañ ci al Fudayl ibn Iyad sëriñ bu mag la woon boo xam ne ay xadiisam mu saxiix imaam Muslim ak yoo yële ah al Fudayl ibn Iyad radiyallahu anhu mu ne jëlee nañ ci moom mu ne. al fikru mir'atun turika wa sayyi'aatik mu ne xalaat seetu la boo xam ne daf lay wan sa yu rafet comme nim lay wane sa yu ñaaw wax jooju moo nekk nii mu ne wa hiya naatu kulli taalibil ula min rabbina arrahmani jalla wa ala mu ne wa hiya te moom di xalaat naatu mooy meloog kulli taalibil ula képp koo xam ne aji sàkku yu kawe yi la waaw darajaat yu kawe yi ah yu kawe yi fa borom bi ak ak yooyale loolu képp koo xam ne looloo looy mooy càkkutéefam bokk na ci yi nga koy xàmmeewe mooy day bari lu muy xalaat waaw kon nag mooy li nga xamante ne nii mooy meloog